abu zakariya yaxya ibnu sharaf annawawiyu addimashqiyu alshaaficiyu rahimahu llahu taala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyina wa alayhi af alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saadisa ashar asaalis an abii hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhu anna rasuulallaahi sallallahu alayhi wa sallam qaala kullu ummatii yadxuluuna aljannata illaa man abaa qiil wa man ya'ba ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal man ataa'anii daxala aljanna wa man asaanii faqad aba rawahu albuxaariyu rahimahu allahu taala kon al imaamu annawawiyu rahimahu allahu taala mu ñuy andil ci garab gi nga xam ne moom lañuy ñuy euh, présenté boobu ba léegi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin muy garab gi di digle gi ñu borom bi digal ñu wattu dundiinu yonente mi alayhi salaatu salaam mi doon dunde mode de ak mi nga xam ne moom la ko boroom bi tegoon ak ay teg ay tegginam ci jotaay bi ñu génn jeexaloon nañ xadiis Sayyidina al-Irbaad ibn Saariya Abu Najiih radiyallahu anhu muy waaraate wu jotale woo wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jiwaarul leen moo doon xadis numéro cent cinquante sept tey ñu war a gis ci tegu muy al imaam ne as-saalis liñ tàmbalee buntu bi ba léegi ci douze xadis yi mu fi indi fukk yi mu indi alhamdulillah lii mooy ñetteel bi. waaye biñ tàmbalee téere bi ba léegi lii mooy cent cinquante huit hadith numéro cent cinquante huit téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett mu ne an abi hurayrata mu ngi koy jële ci sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama qaal dafa wax ne kullu ummati yadxuluuna aljanna illa man abaa mu ne kullu ummati bépp sama xeet rek yadxuluuna aljanna ñoom ñooy duggi àjjana Allah law bushra bépp xeetam ñooy duggu àjjana illa man aba ba mu def ki bañ du nañ xadiis bi fan yeneen dinañ ko gis ci biir qiila bi mu waxee lool ñu ne ko mais wa man yaba ya rasuulallah waaye yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam mais kan mooy bañ hein kan lañ naan kaay dugg àjjana mu bañ kan mooy bañ yeneen tuwaay saa saa ne mu ne man ata'ani ku ma topp rek daxal aljanna koo koy dugg aljana waaye wa man asaani ku ma moy bañ samay ndigal samay tere sa yoon new ci faqad abaa kooku loolu mooy ak bañam mooy bañ na kookoo bañ a dugg aljana mu ne rawaahu solo na ko al-Bukhari yu al imaam al-Bukhari Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari waaye na ko noonu sëriñam solo na ko dal imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhima kon al imaam al-Bukhari mu ngi ko indi ci kitaabul i'tisaami bil kitaabi wa sunna baabul iqtidaa'i bi sunani rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaw mooy téere bi mu def ci mooy. jàpp ba mu dëgër wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu bi borom bi wax mooy leen ci buumug yàlla ji mbooleem seen loolu amul kenn ñu naan bon diw moom il est moom dañ ko dispenser déedéet tout le monde ndax mooy buumug mucc gi te bu leen tàqale ko tàqale ko ko suñu yonent wala saa saa waxoon na <laughs> ci jotaay bi ñu génn wa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira ku dund ci yéen dina gis wute bu baree baree bare waaw léegi kon ci mooy ci téere bi mu def ci mooy imaamul Buxaari rahimahullah ci téere bi ak sunna muy alquran ak sunna baabul iqtidaa baabu buntu al iqtidaa di roy ah bi sunani rasulillah ci sunnaay yonent bi sallallahu alayhi mooy li mu fi bàyyi tërinlam waxoon naa la du sunnaay ah boo defee am nga siyaaba boo bàyyee boo boo bàyyee dara doo ci fekk déedéet <laughs> mu ne haddathana Muhammad ibn Sinan al-Bukhari rahimahullah mu ne haddathana nettal na Muhammad ibn Sinan al-Bahili Abu Bakr rahmatullahi alayhi al-Basri rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Fulayh muy Fulayh ibn Sulayman ibn Abi al-Mughira Rafi' Abu Yahya al-Khuza'i am ñu ne no al aslami al madani am ñu ne al adawi mawlaahum rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa hilaal ibn ali muy hilaal ibn ali ibn usaama al qurashi al fihri al aamiri mawlaahum al madani rahimahullahu ta'aala an ataa ibn yasaar mu jël ko ci al imaamu ataa ibn yasaar al hilaali abu muhammad ñenn ñu ne abu abdillah am ñu ne abu yasaar rahmatullahi alayhi an abi hurayra moo ko jële ci sayyidina abu hurayra hafizu sahaba ad-dawsi rahimahullah wa radiya anhu mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba qaalu ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa man yaba qaala man ataani daxala aljannata wa man asaani faqad aba kon nii la ko al imaam al Buxaari rahimahullah daal di indi ah imaamu Haakim it daal na koy solo ci mu jëla ko ci beneen yoon ci yoonu Saalih ibn Kaysaan rahmatullah alayhi mu jëla ko ci an al-A'raj an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la tadxulunna al-janna illa man aba ah wa sharada allah ak banim jeexe kon imam bii ni lii nii lu mu tudd luñ ci bëggoon wax mooy xadiis bii nii ah day wane kon niñ jëlaat mu ne kon yeneen tubaab saa saam da ne kullu ummati sama xeet yëppay dugg àjjana. nga ne ah oui hatta al-kuffar <laughs> waaw ils ne ils ne sont pas mooy ummatu daawa xeet bi nga xam ne borom bi ci moom la ko yónni mu woole te mooy ba mu ñëwee ci kaw suuf ba ni borom bi reme suuf ñoom ñépp bay dugg àjjana moo ñoom ñépp am nañ àjjana kër xanaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxul ne borom bi nit ku mu sàkk bindal na la kër àjjana gis na booy booy booy booy booy booy booy boo nee ci kaw suuf di mooy yàlla bañ a jàpp jaamu yàlla ba nga dee yow sa place su àjjana boobu la ñuy jël jox ko ñeneen loolu mooy aljannatu bokk na ci jaw la ah aljinaanul mawrusa àjjana yi nga xam ne dañ koy doonale way ngëm yàlla yi waaw ndax ñi nga waroon a dëkk kat ci ay yàlla weddi yàlla di bokkaali yàlla ñenn ñi sax ne yàlla amul borom bi jël seen place boobu ñu waroon am ci àjjana jox ko ñi nga xam ne ñoo ko doon jaamu booleel leen ak la ñam waaw waaw <laughs> loolu la nañ ku yàlla bind am na place àjjana léegi nag àjjana jooju rek boo jaamuwul yàlla dañ koy jël jox ko keneen mooy yawmu taxaabun waaw bés ba nga xam ne ñoom ñooñu moom taxaabun la ci ñoom mooy dañoo def commerce bu bon te yées te ñàkk solo waaw ay waay àjjana gi leen borom bi waajaloon amul dara luñ ko jëndee waaye ñu jëndee ko lan seen mooy yàlla yi neexation àddina bànneexu àddina tax ñu mooy seen borom ba palaas ba leen borom bi ndax gat mayoon ca aljana ñu fooy ko ba borom bi nangu ko jox ko ñeneen ñoo ñoo ñooñu nga xam ne walla <laughs> ñoon ñoom seen commerce baaxul qad xasiru wallah ñooñu perte nañ xusraana mubiina perte ngi guri kon kullu ummati xeet wi ñëpp ñëpp yadxuluna aljanna ñooy aljana illa man aba foofu lañ ko bañ ah saxaaba yi jaaxle mais ana kan lañ naan kaay dugg aljana waaw ndax la yonent bay saa saa waxoon asar ba xadiis ba doon wax man de yéemu naa ci ay nit ñoo xam ne dañ leen di dugal aljana ci ay jéng dañ leen di yeew bañ ne ñor duñu leen di yóbbu aljana loolu mooy dañ leen di forcer di leen yee jóg leen julli ji di leen di leen bàyyi di leen di leen yee di leen waar ñuy mere ki leen di waar waaw waaw bu leen bu ñu sañoon bu doon ñoom ak ñoom rek jaamu yàlla ji duñ ko def mais ñu teg leen ci puus leen ci bañ am ci ngërëmu yàlla te kat ku leen bàyyi woon ak seen sabo wallahi doonuñ ko woon def ñooñu ñooy façon yi nga xam dañ leen di yóbbu aljana ci ay nga mel dañ leen di puus waaw ndax ñoom xamul moo tax gis nga yéeféer bi ci kaw suuf moo moo xale day niroo gis nga boo bëggee xam boo bëggee am benn aperçu ci yéeféer yi ñuy weddi yàlla ni ñuy doxale ci kaw suuf xoolal xale yi seen waajur seen parents pour leur bien lañ leen di tere yenn ñoom ñu foog ne loolu noonu c'est pour les privés pour les privés ay mbir quoi xañ leen ay mbir bañ leen tax ñu fëri ñoom loolu lañ ko gisi <laughs> ñu leen di forcer daan leen dem leen jàngi du leen neex léegi leen ku leen bàyyi woon du ñu xëy duñu du ñu dem dañuy nelaw rek bëgguñ ku leen yee bëgguñ sonn moo tax ah <laughs> noonu Sénégal moom gaa yi bu bu bu prof bi euh, euh, feebaree rek gaa <laughs> kontaan waaw élèves kontaan waaw parent bi di def lu nekk ngir mu jàngi di ko neex waaye yaay yaay c'est que nag c'est waaw nii xamul ne moom intérêt la du intérêt parent bi kese de déedéet surtout moom waaye bala mu cee conscient mu bàyyi ba nekk mag mooy mu bàyyi ba yeewu ndax ba tant que mu ngi nekk xale te te moom pour moom lépp luñ koy digal lu neexul bakkanam c'est pour privati priver ko ay mbir xañ ko ay mbir ah limiter la parcelle de de de sa liberté moom noonu la ko jàppe alors que loolu c'est pour son bien ñu koy forcer muy jàngi di ko yóbbu waaw di ko yeeta neexu ko woon di ko defal yenn ne ko def waaye bu ëllëgee ba mu gis ne affaire bi ndeke ah intérêt la woon ndax tey liggéey bii mu am diplôme bi mu am bu sàggane ndawam nga booba doonu ko am te am na liggéey ba xoolal ñi mu mën a dimbali ñëpp ci ay nit ndax liggéey bi nga xam ne moom la ko boroom bi teg ci lay fàttale ko nag ne bu dee ay waajuram a ngi dund ba léegi sax da leen di sant lool foofu leen bu dee newatuñ fi mu leen di ñaanal yàlla saa su ne te naan vraiment non non parent la amuñ seen fay quoi non parce loolu day door a yeewu gis nga image boobu nga am yéeféer yi noonu lañ mel ak mooy katu yàlla yi yonent bi day ñëw mooy seen waajur waaw <laughs> waaw ndax yonent bi abun li kulli mu'min mooy bàyyi képp way gëm yàlla dangay ñëw di la tere yenn yi dinañ ko gis ci ci hadith ci buntu bi ñu nekk moom yonent bi sallallahu alayhi misaal bi mu joxe diggante moo ak nit ñi ak moykatu yàlla yi nga xam ne leen di woo ngir muccal leen ak ñoom mel ni dégguñu li ñu koy wax mel ni dañ koy oh, yi non ay yàlla yi non alors que seen bien seen bien la <laughs> waaw gis nga nag yéeféer bi yonent bi lay ñëw woo ngir génn leen ci ci takk-takku yi nga xam ne buñ ci mais ñu ngi kàmbu safara ala safa jurubin haar lañ ne buntu safara mu ma gën a jëlee mais gars yi faale wuñu ko di continuer di daw sax jëmee ci safara te moom bu leen di yuuxut leen kii waaye nag malheureusement gis nga bés boo fi moyee yàlla xam nga ko nekk moom ci àddina bi bu ko yàlla mayee gudd fan parents yi tegoon ko ci loolu ba màgg ci lay door a yeewoo mais gis nga ku kuy mooy yàlla yonentam di la woo ak ay ay ñi ko doon borom xam-xam yeeg ñoon ak yooyu nga bañ. yow gis nga bu la borom bi muccalul fii ci kaw suuf xam nga boo yeewu day trop boo yeewu wallahi day trop waaw dootu la jariñ dara waaw moom la borom bi di wax <laughs> naan laqad kunta ca suuratu qaaf laqad kunta fi ghaflatin min hada waaw laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna ghita'ak fa absaruka al-yawma hadid non non non yal nañu yàlla musal ci façon yu mel noonu quoi borom bi ne gis nga yéefar bi mel nii yeneen may saasaam bi wax nii ummati yadxuluuna al-jannata illaa man abaa qiila wa man abaa yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ne man ataa'anii képp ku ma topp daxala al-janna wa man asaanii faqad abaa gis nga yoon mooy kat ki bañ noonu ba du dugg àjjana daf daa bañoon bés bu yeewu moom day trop tard waaw ndax kañ la yeewu. wa jaa'at sakratul mawti bil haqq zaalika maa kunta minhu tahiid wa nufixa fi suur zaalika yawmul wa'iid wa jaa'at kullu nafsin ma'ahaa saa'iqun wa shahiid laqad kunta fii ghaflatin min haadhaa fakashafnaa 'anka ghitaa'aka fabasaruka al-yawma hadiid. borom bi ne moom heure boobu lay yeewu bés bi malaakul mawti di ñëw bil haqq ci dee gi nga xam ne mooy dëgg la oh. ak metti du dee moo xam ne jeex na. wal taffati saaqu bi saaq ila rabbika yawma idin al masaaq ay waaja nan la mujj nan la ne woon avant fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta'u ñu ne ko kon awla laka fa awla thumma awla laka fa awla wal iyaadu billah mooy loolu lay xaar wa jaat mu dikke sakratul mawti mettitu dee indaale dëgg muy dee <laughs> oh ñu ëpp ca bunt ba ñu yóbbu ko barzax ba bés bi ñu ëpp ci bunt bi zalika yawmul wa'id lii mooy bésu big bañ leen doon digga ka kaw suuf ngeen koy wedde <laughs> bu keroogee bakkan bu ne malaaka yi ñoo lay ñoo lay wommat wa jaat nafsin bakkan bu ne ñëw présenté wu ca borom ba waaw maa sa'iqu wa shahid am malaaka bu koy wommat kenn mooy seede mooy nekk seede ci moom ñu naan ko laqad kunta fi ghaflatin min hada bu dee yéefér bii bañoon yeneen bay sa salaam moom mu asaafu bokkul ci ñi ko ataa lan la malaaka yi ne ko laqad kunta yow de da ngaa nekkoon fii ghaflatin ci yéegani min hada ci xew-xew bii nii ñu la doon wax ah wa'dullah lii moo doon digg bi yàlla nga yéegani woon ñu la koy wax nga naan loolu amul loolu dañ koy wax way ñàkk ñi ngir dalal seen xel ay yawmal qiyam amul tout se passe sur cette vie sur cette terre ici-bas loolu nga doon wax lépp fii la naan yonent yi waxuñu dëgg kazzabu rusul dañoo weddi woon yonent yi mu salaatu wassalaam traité leen de menteur wal iyaazu billah ne ñii li ñuy wax demeewul noonu ah da nga yëgadi woon loolu ba tax sóoraale woo ko woon ba ngay dund tey nag xam nga lu taxoon daa amoon kiiraay bu doxoon sa digganteeg réalité bii moo tax mënoo ko woon a gëm borom bi nag yal nañu may ñi nga xamante ne ñoom la dindi kiiraay boobu ba réalité boobu ñu koy xam léegi di ko dund ko gëm ko léegi. bala ñuy dem barzax ndax ça sera trop tard bu ñu yeewu day trop tard fi ghaflatin min hada yow de da nga doon nekkoon ci njégadi ci lii ne amul waaw ah, tey nag fa kashafna anka ghita'ak tey gis nga kiiraay barrière ba taxoon sa diggante taxoon mënoo woon a gis réalité bii te kiiraay la bu borom bi bàyyi woon sa nag dindi na ko du kiiraayu bët ndax ñu ngi doon gis bu yonent Abu Jahl liñ gis ne yonent waaye saa saa mais ma solo jàpp ne kii yonent la ndax dafa am kiiraayu xol bu dox ci digg bu borom bi seetaan ko mu nekk ci xolam waaw fa kashafna anka ghita'ak waaw ñu daal di nag wuññi tey sa kiiraay googu doon la teree gis dëgg kon nag fa basaruka al ma hadid tey sa gis ak ñëw yaa ngi gis les réalités mais c'est trop xam nga ne boos ku ñëw. ba bés boobu di door a constater di door a xam ne yonent yi lañ dëgg kooku mooy kuttus na wallah kon nag moo tax ma ne ku yeewu xale bi fii bu màggee bu ko borom maye gudd fan ma day yeewu léegi mais gii <laughs> yéegéer bu ko borom bi dimbaliwul ba fii bu yeewu c'est trop tard yawmal lay doon waaw yonent ma ne saab saab kon mu ne sama xeet yépp ay dugg àjjana ba mu def ki bañ waaw ki bañ mooy ci gëmul yàlla gëmul yonent bi gëmul yonent yi alayhimu salaatu wassalaam moo tax mu ne qaala saxaaba yi jaaxle waaw tax jaaxal na ku ne waaw képp ku xam digub yàlla gisoon nañ fa Seydina Jibril alayhi salaam yonent bi alayhi salaam bi ne Seydina yonent suñu borom bi mu defaree àjjana dafa dafa wax Seydina Jibril ne ko am na lu ma defar de demal nga xool ko waaye <laughs> moom mësula gis àjjana. suñu boroom a ngi door a defar àjjana ne ko demal nga xool ko loolu dañ cee xamee ne àjjana existe mu ngi existe ba mu mu existe na mu ngi fii du ne boroom bi day bàyyi ba yowmal qiyaam mu door a defar àjjana déedéet <laughs> àjjana am na waaw bi may juddu fi laa ko fekk ñépp ñu juddu fi lañ fekk àjjanaa ngi fi sunu maam Adama fu mu newoon loolu ci àjjana <laughs> alayhi salaam Seydina Jibril du mu newee ci àjjana ni mu taaroo ni mu rafete bi mu ne boroom bi lii kenn du ko xam ñu wax ko lii mu gis li xam lii lu dul dina fi gudd ko safara it noonu waaye bu ci nekk boroom bi daal di koy ñage après sa gannaaw ba bee ay bànneex bee ay naqari ne ko demaatal xool suy naa ñu non ajjana gi de wax naa kenn du ci duggu <laughs> ainsi de mooy ne yéewu li tax Seydina Jibril ne woon la lii kenn du ko dégg te du ci dugg ajjana ak caaraayam loolu ñu wax la ko te doo ci dugg loolu borom bi ajjana ñépp a ciy dugg yéemu na moo tax saxaaba yi yéemu ne ko mais yonent baay saa saa mais kan mooy bañ yonent baay saa saa na xamal leen man ata'ani ku ma topp rek daxalal janna mooy dugg aljana waaw moo tax kenn mënu la dugg lu dul nga topp yonent jamais mënoo topp ne di tërëx rëxi mooy lan nga topp leer gi borom bi wàcc ajjana kenn du ma ci asaalu waaw xanaa loolu moo tax nekk yéefër garaaw ndax bés boo deewee ci noonu amul kenn ku la mën a repêché du ku ma topp daxalal janna koo koy dugg ajjana waaye wa man asaani ku ma mooy nag faqad abaa kooku mooy ki lànk bañ a dugg kon nag lii suñu lëkkaaleeg buntu bi al amru digle bil muhaafada di moy tey wat ci sunna yonent saa saa bi yoonam ak tëral na kon kii moy ci yoonam dundinam mode de vie fas yéene koo dunde di ci sa kem kàttan même bu dee def di ñaan borom bi jéggal la kooku mooy dugg àjjana waaye koo xam ne dafa délaissé yoon woowu sunna yonent saa saa muy dundinam waaw mode de vie diin ak diin waaw modèle bi mu yor nga seexlu ko. bal nga sànni ko fële waraa dhahri sa gannaaw kooku faqat abaa kooku moo bañ kon nag fal nuhaafiz ala sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam kon nag al imam an-Nawawi rahimahullahu taala mu ñuy indil beneen hadith mu ne ar-rabi' an abi muslim wa qila abi iyas salamata bna amrin al-Akwa'i radiyallahu anhu anna rajulan akala inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bishimalihi faqaala kul biyaminik qaala laa astati' qaala lastata'tu maa mana'ahu illa al-kibr famaa rafa'ahaa ilaa fiihi rawaahu muslim rahimahullahu ta'ala kon xadis bii la ci teg mooy xadis numéro cent cinquante neuf xadisu cent cinquante la ci al imaam mais euh, euh, ci moom moom euh, nee na lii mooy rabia lii mooy xadis ar-rabi'a numéro quatre mooy biñ tàmbalee. kéere bi ba léegi euh, lii mooy numéro 4 comme ni nga xam ne noonu la ko wax waaw mu ne an abi muslim mu ngi koy jële ci saxaaba boo xam ne dàkkantalam mooy abu muslim waaye du dàkkantal boo xam ne ñépp dañoo d'accord ne noonu rek la tudd moo tax mu ne waqii la waaye nag am na ñu ne nee nañu de du abu muslim de waaye abu iyaas abu iyaas la salama la tuddoon ibn amr al akwa am na sax ñu abu amir la ñetti kii la abu muslim imaam nag ñaari rek lañ di an abi muslim wa qiila abi iyaas waaye am na wa qiila tamit abi amir am na ñu ne abu amir la looloo doon dàkkantalam muy salama ibnu ibn amr ibn al akwa <laughs> am ñu ne salamatu ibn akwa kese la <laughs> am ñu ne Salama ibn Wuhayb ibn al-Akwa' al-Akwa' nag turam moo doon Sinan ibn Abdillah ibn Qushayr am ñu ne ibn Bushayr ibn Bashir ah wallahu ta'ala a'lam muy Sayyidina Salama al-Aslami ibn al-Akwa' radiyallahu ta'ala anhu wa arda saxaaba la woon ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne anna rajulan dafa am benn waay waaw loo mu ne benn waay la akala boo xam ne dafa lekk inda rasulillah fa ca dawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bi shimali nekk ci yonent waaye saa saam lekk jot ñuy lekk sa waay dugal càmmoñ bi quoi <laughs> fa qaala ci saaf yonent waaye saa saam ne ko eh kul bi yaminik ne lekkeel ak sa loxo ndejoor lekkeel ak sa main droite <laughs> qaala waa ji ne ko la astati'u man manuma lekk ndejoor loxo ndejoor quoi <laughs> non man manuma lekk loxo ndejoor moo tax réponse day dellu buñ la nee sawaay dooma lii nga ne laa mooy aljawaabu dafa ah idun dafa dellu ci laaj bi mooy mooy laa mayuma la <laughs> voilà fii itam lekkeel sa ndejoor mu ne ko laa astati'u manuma mooy manuma lekk sama ndejoor qaala yonent may saar saar ne ko la astati'u kon de dootoo kon de dootoo ko man waaw <laughs> nga ne dootoo ah mu ne manoo kon dootoo ko man waaw Seydina Salama ne ma mana'ahu illa al-kibr dara nag terewu ko lu dul waaju dafa rëy quoi mooy gaa yu rëy yooyu nga xam ne boo leen digalee dara ñu jàpp ne offense la ci ñoom di digal quoi pourquoi y a quelqu'un qui me dit ce que je dois faire que quoi ça ça anormal ay eh way xam nga am na nit ñu mel ñoo xam ne vraiment ils sont gis nga ci ci ci njomboxtalu orgueil rëy mais fa lañ ne waaw te gis nga kenn ne ne leen jox leen benn conseil rek wallaay bu fekkee ñu yor góor nii mën nañ ko ko dóora ah. tellement dañoo rëy ñoom mën nañ ko sox ay bunduqiya waaw piire ko ay baal parce que waa ji waxu leen xam nga koy gis ci ci ci ci ci circulation bi booy dawal fi ngay gis jikko yi jikko yi non jikko yi foo nekk rek ci société bi da gis jikko yi nit ñi ni muy ni muy ni mu mel. ñoo xamante ne nii rëy rëy lañ def waaw boo leen di buñ defee lu dul noonu alhamdulilah nga yëgal leen def ngeen lu dul noonu loolu ci boppam jalal lañ la def la loo xam ne man nga cee deewee. xoola démb Abdullah démb wala tay su maa ngi liir ci euh, Lyon mag walla yooyu gaa yi waaye dafa jël oto bi oto jaar ci périph bi Laurent Bonneveille fii ci Lyon côté Villers ci bi di dawal dawal yu am benn motard boo xam ne gendarme la mais en civil la ne woon liggéeyul woon mais ci motaaram la ne woon dawal bu baax ba tiim waa ji chauffeur chauffeur bi kiy dawal dawal bu baaxul décliné ko identité wan na ko je suis un gendarme ni nga dawe defal attention parce que ni nga dawe kenn du ko dawe fii <laughs> mais gis nga li mu lool waa ji daa xaar tuuti rek xam nga dañuy toppante noonu waa ji dafa xaw kii rek daal di bousculer motard bi tël rek accéléré fàq waa ji wadd gendarme bi wadd gars yi ne jàpp nañ ko à mesure fekk ko mu nekk ci famille am toog ndekete soo ay non seulement da dawal sans permis amul permis te oto bi moomu ko ñu jëlee ñu indi ko gars ne ci journal bi dañ ko ne là moom y a pas point y a point euh, de doute parce xam nga autoroute yi France tout ak kii yi périfi vidéo surveillance ñu ne ko vidéo yaa ngi nii wan ko ni nga xam ne noonu la def siamaa la ñëw bousculé tamponné motard rien que pour gendarme bi rien li mu ko wax kese verbalisé wu ko sax kiiwu da ko xamal rek ne ko ni ngay dawee non c'est pas comme ça sawaay ni ko tël fël ko ndax wat mu wadd mu day ko accéléré ndax waa ji dee naan deewu yoonam newu ci loolu du du prier mooy nit ñoo xam ne bu leen bu bu leen ne seen bët xonk na dañuy def nekk danger public parce que loolu ñaata accident la mën a cause ci yu mel noonu mais rien que ñu wax ko ko day mel façon nit yu mel noonu nag képp ko koo xam ne noonu nga mel na gaaw ñëw ci alxuraan faju gaaw yonent bi saa saa ne waa ji eh ne ko lekkeel sa caabu sa ndeñoor waa ji ko non man manuma ko ah mu ko ah kon dootoo ko man lasta tante waaw tu ne pourras plus mooy dootoo ko man jeex na. moo tax Seydina Salama ne waaj maa manaahu illa al kibr dara terew ko woon mu lekk ndejoor bi dara du du daa feebar ci loxo dafa am ngaana dafa am ngëndëm góom bu ci ne boo xam ne tey mënu la lekke loolu ndax yooyu ay ngant la yoo xam ne day tax nit ki man naa lekke càmmoñ te boobaa dara bu ko ci fekk ndax càmmoñ Iblis da koy lekke comme hadith bi nekk sahih imaamu Muslim rahmatullah alayhi yonent bi alayhi salaam ne bu leen di lekk lekk bu leen lekke càmmoñ ndax shaytaane moom yàqulu bi shimal iblis mooy lekke càmmoñ waaw moom leen lay wax nga gis ñenn ñi yow nan la ñuy kiiwe nga ñëw parce que restaurant bi fourchette bi teg nañ ko càmmoñ paaka bi ju teg ko dejoor parce que restaurant tubaab bi wala nit ku ñoo xam ne moo gën a ñuul deben noir deben waaye ab tubaab la ci ay xalaat ak lépp teg fourchette bi càmmoñ teg paaka bi ndejoor ngay dagge ca ndejoor di boo ñëwee da ngay jaawale affaire moo xam cantine scolaire nga ne ak foo man di ne yow élève bi wala yow mi dem ci restaurant bi nga xam ne chic la voilà dañ leen a invité yaa près de kii foofu c'est high class après high class léegi que léegi il faut yow ngay lekk càmmoñ di wan leen la yow tey intégré bokku nga kalla inna shaytana ta'kulu bishimal fa inna shaytana ya'kulu bishimal xanaa doo jullit yonent bi alayhi salaatu salaam nee na bu leen lekke càmmoñ ndax seytaane mooy lekk main gauche waaw di naane main gauche di lekk main gauche di war na yow te intégré dañ leen di jox boisson sax jox leen ñu téye ko main gauche téye ko main càmm nga jox leen ko loxo ndeyjoor ñu téye ko teg ko ci seen jox ko seen loxo jottali ko seen loxo càmmoñ bi di naan di suréti di jaay ne voilà ñoom ils sont dañoo àgg quoi dañoo intégré ñoom ñu ngi ci high class bi ñu ngi ci kii bi doo nekkoo ci dara bu dee xam nga ñenn ñi nag ñu bari xamul waaw kooku nag xamul ñu koy xamal muy rëy ne du ma ko def am na yow dañ naan ma meel yow lu ciy sa yoon waaw ah dañ lu ciy sa yoon dangaa mën a toppatoo sa affaire alors que si affaire am la ndax man ra'a minkum munkaran ku gis lu dul noonu nañ ko laay biir léegi wax na la ko yoonam newu ci kantaa da nga koy defal loolu yoonam newu ci yonent la sa kiiwul de neewul waaj mais da ko lii façon ñaam yàlla la waaw képp koo xam ne sunna yeneen sooy saa saa dafa taxaw ñu wax la ko nga bañ ko te dara waralu ko lu dul rëy kooku yey na ñaan yàlla ci kawam de toute façon jëfam jooju ci boppam yàlla ko koy mere ndax loolu waaw moo tax yeneen bi alay salaam ne ko lasta laa waa ji ne manuma mu ne ko lasta pant sëy naa salama ne gis nga waa ji maa manaahu illa al kibr dara terewu koo lekk càpp ndege waram lu dul rëy waaye ñaanu yonent ba lay saab saab dal na ko de waaw waaw mu ne fama rafa'ahu ila fii déppi boobu déppi bés boobu yëkkati waatul mukk loxo ndejooram muy jëm ci gémmiñam kooku alku mooy ñaanu yonent ba lay saab saab dal ci la loo xam ne da naan moo saa yi garaawul ko waaw da gis yenn ay tàggante la ak càggante nit nag dina fàtte nit dina fàtte surtout koo xam ne dafa tàmm lekk càmmoñ loolu mën na ko fàtte loolu garaawul ndax ku fàtte inna allaha tajaawaza li an ummati al xata wan nisyaan wala sukrihu alayhi wal hadith rawahu ibn hibban wal hakim rahmatullahi ala al jami' waaw yonent bi alayhi salaam ne inna allaha tajaawaza li an ummati al xata wan nisyaan wa mastukrihu alayhi sama borom de daal dina may jéggalal ngir man waaw bu ñu amee lool wallahi ngir yonent bi bi fadlillahi wa minnatihi fu mu la ko jaare ci yonent bi alayhi salaam yonent bi alayhi salaam moo tax borom bi ci moom lañu borom bi may lool waaw mu ne de sama borom jéggalal na ma sama xeet du leen ko jàppe la al xata li nga xam ne dañ ak dañoo juum bu mu juumee bi du leen tenir rigueur moo tax kii woor juum lekk kenn du ko ne ah yow yaa yow yaa kii ki ki ki ndox tayee déedéet laqad kooku dañ naan ko saqaaka Allah borom bi moo la nàndal moo la leel continuer sa koor te du fay dara ci li gën a dëgër <laughs> voilà ci waxu borom xam-xam yi rahmatullah waaye war bi si am ak ku fàtte ku nelaw nelaw yum programme wu yum tayu ba julli weesu ta tayu ko mu jóg garaawul waaw yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne man naama an salaatin aw nasiyaha falyusalliha ida dakaraha laysa lahu laysa alayhi laysa lahu illa dhalik laysa alayhi illa dhalik wa aqimi salata li dhikri al hadith mun ci sahih keroog biñ tukki jee bi dënd mu ne man naama an sala ku nelaw wëlli fukk julli wala mu fàtte ko na ko julli jamono jam ko fàttale ko amul dara gàlluwul ci kawam lu dul lool jàng leen fa aqimi sala salata wa aqimi salata li dhikri li dhikri njànginu imam Zuhri li dhikra waaw boo ko fàttale ko borom bi ne loo soratway façam ne loolu borom bi jéggal na ko sama xeet fàtte wa mastukrihu alayhi am loo xam ne lañ leen dee forcé amul ci choix wu bañ sinon gaa yi faat leen waaw ah, lu mel noonu grawul ci ay condition loolu tax ñoo jóg kon loolu la mais ki nga xam ne moo tay kon ki miin lekk càmmoñ mais xam ne léegi kenn du ko def muy lekk ndejoor léeg-léeg mu juum lekk càmmoñ waaye ki ñuy wax mooy tay taylu ñuy wax nga ne yaa bañ yeneen bi alei salaatu salaam ñaan ko yàlla moo tax waajooju looloo ko dal léegi nag ah kooku moo doon kan am ñu ne Busru la tuddoon ibnu Raa'il Ayr waaw ibnu Raa'il Ayr waaw ibnu Raa'il Ayr al-Ashja'i waaw loolu al imaam ibnu Mandah ak al imaam Abu Nu'aym al Asbahani rahmatullah alayhima ah nee nañu kii la loolu la ñu wax waaw waaw kanta al imaam al qaadi rahimahullahu ta'ala dane waa ji naafiq la woon al imaam an-Nawawi nag nee na fa laysa bi sahih waa ji li mu wax noonu laysa bi sahih li al imaam al qaadi ne naafiq la woon ndax le fait que mu rëy rëylu rek ak wuute loolu warewul naafiq ak ku géeféram waaye ak bàkkaar la waaw bu dee nag jëpp ndigle ni ndigle par force la woon lu ñu waroon a def waaye amaana ñun insha allahu taala wax wal imaam al mooy dëgg parce que waa ji noonu la mujje waaw ndax ab jullit dëgg la mën naa nekk jamonoy mer lenn kii mu mu bañ loolu après ñëw giisaat mais kii dafa def loo xam ne yonent lay da koo ñaan yàlla ba après manut ku koo def waaw insha allahu taala dëgg la que busuru la lool lu ñuy seetaat la waaw waaye mooy ne lii al imaam al qaadi Iyaad wax insha mooy li gën a dëgër ci wax yi que ne waa ji am naa fiq la woon kay <laughs> taala waaw kon nag képp koo ne nii ndigalul yàlla sharia dafa taxaw. nga bañ ko te amoo benn ngant kooku yey na ñaan ko yàlla waaw même bu dee ne euh, du lu systématique tout le temps tout ku kii rek nga def ko noonu déedéet waaye dañ ciy jànge ne li ma doon wax sànq nga naan yow saa euh, yi kii wu kenn def nga naan yow lu ciy yoon non yoonam a ngi ci mooy al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil di digle jekk tey tere ca fan waaw loolu loolu loolu loolu la même ci jàpp ne lii du jaamu yàlla lekk xam nga lekk la mais sawaay la ngay lekk ak la ngay jëf dañoo dañoo taqaloo waaw inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba borom bi dafa teey te du nangu lu du teey li ngay lekk bu teeyut sawaay borom bi du ko nangu de du nangu lu du lu teey waaw waaw te tamit dañ koy gis yeneen tamit saa saa ñu doon jàngale tegginu lekk dinañ gis yeneen hadith <laughs> waaw waaye yeneen tubaab saa saa benn jour mu ñëw dafa toog bi lekk ñu teg lekk bi am benn waa jóge nee na la dugal càmmoñ loxo bi kuus benn daw benn jaam bu jigéen jóge nee na dugal loxo <laughs> yeneen tubaab saa saa am téye loxoom puus ko tamit <laughs> ne dañoo taaj ndab li iblis seytaane bañ lu dul mu ñëw bokk ko ñun te loxo càmmoñ lay lekk yàqal ni suñu lekk moo tax mu yónni ki mu njëkk yónni ma jàpp loxo bi puus. mu yónni waat ndaw see ma jàpp loxo bi puusat <laughs> waaw waaw <laughs> kon nag loolu waaw ay lekk càmmoñ bi jaay na yow da ngaa intègre <laughs> ci ay kiiwu càmmoñ xakkaloon ñoom mbokk mi wax dafa reetaan lu ko nee day dugg ci jàkka ji fii grande mosquée de Lyon moo nee dafa juum moo may am dafa juum ñëw dugg juum dugal ca tànk dugg ci jàkka ji ak ak ak ak càmmoñ bi moom dafa dugg rek nee bi mu demee bi muy dugg ba ci biir ci la ci xelam dem am benn paa rek am na paa bu nekk ci jàkka ji di ko xool ne ko ne ko ne ko ne ko kaay mu ñëw mu koy expliquer naan ko ku kenn dugg gàttal ak tànku ndejoor ak tànku càmmoñ ak yooyu mu naan ko si si si man kay dama koo fàtte bi ma ciwee ci la ci sama xel dem nee na paa bi di ko expliquer <laughs> ku <laughs> ku ak kilifa ak kilifa quoi <laughs> ñu jàkk ji li <laughs> taxawee noonu ñu ngi xool bunt bi ñoom ñaar jékk rek kilifa googu dugg rek ak tànku càmmoñ bi rek paa bi na ko vas-y vas-y vas-y demal sama demal demal ko xanaa yow maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi lay wax ay duggat ndeyoo kilifa ak kilifa ci jàkka ji moom ñëw duggat càmmoñ bi ko waaw comme dayow <laughs> mii sax de dépasse nga dem demal demal demal <laughs> mais man na nekk moom moom it kilifa boobu it dafa dafa dafa dafa juum ndax loolu day am léegi nag ngay dugg fenn xam nga ne ndejoor nga war a dugg mais xel day nekk ci leneen ba mooy dugg sax yow man nga bàyyi xel waaw même bu dee ne xaal bi mooy booy ñëw ci a euh, euh, ci jàkka Euh, bi sakinatin wa waqaar googu du sakina ci ni ngay doxeek ni ngay kiiwee kese mais sa xol ak téyu gu rëy ak ah kii gu rëy gi ngay xam ne ci sa borom sa borom ngay dem di ko jaamul yàlla te néeg yàlla nga jëm voilà loolu yëpp tamit jar nay bàyyi xel mais nit nit la waaw nit moom nit la léeg-léeg nga fàtte yooyu sax mën nga ñëw ne ñëw ba ci buntu am leneen nga fàtte bi ngay dugg sax seetlu woo ku la newoon ban tàng nga dugg dootoo ko xam loolu day am ah moo tax ñoom ñaar ñëpp dañ naan ñoom waajooju noonu mbokk moom ak kilifa gi tamit gi dugg ak càmmoñ bi ñoom ñëpp dañuy jàpp insha allah mooy ne kilifa gi daa da koo fàtte rek waaw mais xam na ne mos dejoor la ñuy duggee waaye ñi ñuy wax mooy ñi nga am dañuy def ba pare di def lu dul noonu nga leen di wax ñu naan lu ciy sobal ah comme waa ji lekkal ak sa dejoor waa ji ne man manuma ko <laughs> waaw mu ne hadis dafa rëy boobu ba léegi nag <laughs> depuis boobu yëkkatiwu ko ci ak meñam waaw waaw te <laughs> xoolal am na nag kaa yoo xam ne nit ki dina ci mën a lekke càmmoñam te du problème waaw fay xamoo ko nit koo xam ne benn loxo la am mooy noonu la juddoo moom benn loxo la am te loxo càmmoñ la kooku buy lekk foo jaar càmmoñ lay lekke loxo ndejoor amu ko wala amoon na ko waaye dafa am benn feebar bu tax loxo bi dañ koo bandaas ba manu baaraam yi manu koo fonctionner manu ko fonctionner manu cee def dara ñu bandaas ko waaw wala mooy loxo bi dagg koo xam ne ca kaw tëkku jara yi ci kaw fi ñuy takk moom ca kaw xam nga ko manu cee téye dara bu boobaa buy lekk loo loxo càmmoñ bi boobu lay lekke parce loxo boobu moo fi kooku waxuñu ko mais day fas yéene borom bi fonctionnel la man moom laa doon lekk kooku maadaama ah cent ans quatre bu dee càmmoñ bi lay lekke moom attee ku lekke ndejoor lay am parce que loolu mooy yéenéem suuf ko borom bi mayu ko loxo boo xam ne loxom ndejoor bu mu defe loolu waaye yéenéem maadaama yéenéem moo doon ne ah borom bi yow de xam nga ci man ne bu ma amoon loxo ndejoor loolu laay lekke kooku moom mokkuy lekke loxo ndejoor a yem waaw mu ngi noonu kon mu ngi noonu voilà moo tax ke Seyna Salama leeral ne dara terewu koo def nag illal kibru lu dul rëy di ko nekk bay saa ne ko lekkeel sa ndejoor mu naan manuma ko waaw waaw loolu kala bi ci ne ñaan kilifa ñu nekk ci mbooloo yi ñu jox leen dara ñuy naani càmmoñ waaw wal iyaazu billah wal iyaazu billah aslaha ma allah yàlla nañu borom bi yoonal kon ñu yem noonu insha allahu taala ba jotaay bii di ñëw